fil baabi al thalith wal khamsiin ba'da al mi'atayn wa an Urwata bni Zubayr radiyallahu anhuma anna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu khaasamathu Arwa bintu Aws ila Marwan ilaa marwan bni alxakami waddacat annahu axada shay'an min ardiha faqaala saciidun radiya allahu taala anhu ana kuntu axudu min ardiha min ardiha shay'an bacda alladii samictu min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wama sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man axada shibran min al-ardi zulman tuwwiqahu ila sab'i ardin faqaala lahu marwaan rahimahullah laa asaluka bayyinatan ba'da haadaa faqaal allahumma in kaanat kaadibatan fa'ammi basarahaa waqtulhaa fi ardihaa qaal famaa maatat hattaa dahaba basaruhaa summa baynaa hiya tamshii fi ardihaa idh waqa'at fi hufratin famaatat muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin rahimahullah an muhammad ibn zayd ibn abdillah ibn umar radiyallahu anhum bimaanahu wa annahu ra'aahaa amyaa'a taltamisul judur taqul asaabatnii da'watu sa'iid wa annaha marrat ala bi'rin fi ddaari allati xaasamathu fiiha fa waqa'at fiiha fa kaanat qabraha kon walillahi alhamdu wal minna a'aadana allah min az-zulm yal nañu boroom bi musal ci tooñ waaw az-zulm wallahi zulumaatun yawma al-qiyaama tooñ ay lëndëm la yawma al-qiyaama te fi lëndëm yi fii lay tàmbalee jokkaloo gu yawmal qiyaam wal iyaazu billah kon ci suñu jotaay bi ñu génn ci suñu chapitre bi ci Riyad bi nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan <laughs> chapitre muy saalihuuna yoo yeete ñooy awliyaa'ur rahmaan yi seen buntu bi limaam def di indi seeni karaama yi leen borom bi di terale ak seen gëneel ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadis mille Abdullah mille cinq cent cinq mu ne woon wa an Jaabir ibn Samura radiyallahu anhuma annahu qaala shaka ahlul kuufati Sa'da radiyallahu anhu ya'ni ibn Abi Waqqaas ilaa Umar radiyallahu ilaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa'azalahu wasta'mala alayhim Ammaar radiyallahu anil jamii' tey ñu war a gis beneen xadis ba léegi ci bunt bii di wax ci lo karaamaa bi muy xadis mille cinq cent six mu ne wa an Urwa ibn Zubayr mu ngi jële ci koo xam ne taalibi sahaaba la baayam de Zubayr ibn al-Awwaam ahadul mubashshiriina bil janna muy Seydina Urwa génn gane àddina ci jamonoy xilaafa Seydina Omar ci fin bi radiyallahu anil jamii di dooma Zubayr ibn al-Awwam anna Sa'id radiyallahu anhu anna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl <laughs> muy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ci jotaay bii ñu génn maa ngi doon wax ne imaam ni mu ràññalee mbir mi dafa commencé lan indi karaamatu siddiq siddiqu al umma ah nekk jiitu saxaaba yi radiyallahu anhu cinq cent trois premier hadith après moon bi bu sayyidina Omar karama sayyidina Omar radiyallahu anhu ah hadith hadith mille cinq cent quatre gi mu teg ci hadith biñ génn muy karama goo xam ne sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ne woon nijaay ci Yonent sallallahu alayhi léegi ñoo ñëpp bi al mubashirina bil janna mu indiwaat keneen ci ñoom te waxoon na la kii mu indi mooy ki ci mujj te moom la nit ñi mujjee euh, gën a ñàkk xam moo gën a mooy siiw waaw mu ne anna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu xaasamatu mu ne saxaaba biñ naan Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Abul A'wari gis nañ fi hadiisam romboon na wala tuddoon nañ ko fi de façon radiyallahu anhu Saïd la tuddoon doomu Zayd Zayd boobu doomu Amr ibn Nufayl Zayd ibn Amr ibn Nufayl waxoon nañu mbiram moom la waa Quraysh daal di woon assassiné parce que jamono bi yeneen saa sam laata euh, révélation bi di officielle muy woote moom yeneen saa sam xamoon na ko te waajooju daa bañoon li waa Makka doon jaamu doon na wax ne moom rek li Sayyidatu Asmaa gis naa ko radiyallahu anha bint Abi Bakr moom Zayd ibn Amr ibn Nufayl mu wéer ndigg gi naan ci kaaba gi naan maa ngi seede yàlla ne xëy nañu amul kenn fii ci waa Quraysh ñoom yéeféer yi kenn jaamoo ci diine ji imaam euh, Seydina Ibrahim al-Khalil alayhi salaam ne woon kurul man ndax ñoom ñooy bokkaalekat yàlla lañ waaw <laughs> waaw moom nag moo jur Saïd mi euh, gars yi dañ koo far assassiné ndax da leen doon perturbé comme quoi l'assassinat des des nit ñu baax loolu daa yàgg waaw nga xam ne saa saa nee na dañ koy dekkil mu nekk aw xeet moom voilà allahu akbar lo baayu kii mooy Saïd nag mooy doom ji mooy saxaaba bi euh, bokk ci al mubashirina al ashara fukk yi nga xam ne ñoom lañ bégal paradis premier au paradis mu léegi moom nag <coughs> xaasamatu dafa dàggeeg moom daal di koy traduire devant le ju le juge Marwan ibn al-Hakam mi nga xam ne moo ne woon gouverneur de Médine min qibali Muawiya ibn Abi Sufyan temps yooyu Seydina Muawiya moo doon xalifa Marwan nekk son gouverneur fi nga xam ne mooy euh, Médine rahimahullah léegi nag ah ndaw si tudd Arwa bint Uways bint Aws Arwa di doomu Aws daal di euh, ñëw ci monsieur le juge te moo jiite mooy gouverneur moo doon juge euh, daal di koy kalaame moom la naan xaaw samatu dagge moom daal di koy traduire devant la justice waaw daal di moom daal di koy kalaame ah ilaa Marwan moom Saïd la daal di kalaame moom Arwa ndaw si ci le juge le gouverneur Marwan ibn al-Hakam rahimahullah mu woote wu ndaw si waaw annahu kana Saïd mi axada shay'an dafa jël dara min ardiha ci suufam seeni suuf dafa jege ñoo bokk frontière ay suuf <laughs> ndaw ne non xam nga sa waay lan la liggéey Saïd daa jël sama suuf boole kook suufam daal lii de moom moo neex <laughs> moom daal lii dong nag la liggéey <laughs> moom Saïd mii waaw fa qaala Saïd sa Saïd ibn Zayd ne radiyallahu anhu ne ana kuntu axudu axudu ana man nekk naa axudu di jël min ardiha lu wax juge bi man nekk naa di jël dara ci suufam baada ginnaaw alladi li nga xam ne sami'tu laa dégg min rasulillah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam man dinaa dégg li ma dégg keneen sa alayhi wasallam addina jaral ma may jël dara ci suufu jàmbur xol mooy daa yéemu ci nan lañ ko mën a tuumaale lii ginnaaw bi mu dégg yeneen saa sa wax ci gravité toje suuf ak lu mu ndaw ndaw ndaw boole ci sa bos xaala mu ne ko maada sami'tu Marwaan ne ko ah maada sami'ta min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah yàkkamti nga xam lan la yeneen saa sallam wax loo ñooy taabi'iin yi waxu yeneen saa sallam moo leen doon dundal buñ déggee saxaaba bu ne yeneen saa sallam nee na ñépp naan teg ñun moom yeneen saa sallam ne gaa yi di saxee ah <laughs> romb waaye dañu neex quoi dégg leen ñu naan xaddasana ñee dañu soof amuñu dara luñ def dañoo manque luñ def moo tax ñu nekk di fontoo nit ñi wal iyaazu billah kazaab nga te bala ngaa xam nga <laughs> xam ne sa daw googu di nga xam ndax dina la jariñ dara ëllëgam déet <laughs> dawal di Dakar casé comme un ñu naan yaa fi dàq travail euh, bàyyi jaamu sa yàlla nga seet billahi bés booy rëcc yow kese yaay bënn say bët di rëcc wal iyaazu billah Seyna Marwan ne ko waaw waa lan nga dégg yeneen sa asalaam daal di wax ah qaala Seydina Saïd ne ko radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ne ko dégg naa ndawal yàlla na borom bi julli ci moom tey sëlmal te muccal ko di wax ne man axada képp ku jël shibran lu toll ni ampa ay côté vingt centimètres lay tollu ampa waxoon nañ la ko fi gisoon nañ fi xadiis buy wax ci chibre ah fay wala nag ah bi nag Euh, loolu nag di moko ma ko may parce que nag riyaat bi nag daa bari waaw du buluuxul maraam ak yooy sax ko gi nag bëggee waay waay waay ah man yaa ngi wax mel ni da ngaa mokkal buluuxul maraam <laughs> ay way moo neex waaw <laughs> ah, gisoon nañ ida taqarraba al abdu ilayya shibran taqarrabtu diraa hadith quatre-vingt-seize euh, gisoon nañ ko ci baabul mujaahada waaye gisoon nañu euh, shibr ci lu bari voilà gisoon nañ ko voilà hadis boobu tamit ñëwaatoon na voilà mooy borom bi naan ku ma jege jege lu toll nii ampa ampa mooy boo tàllalee sa loxo élément de mesure la woon bu yàgg euh, da ngay ubbi sa loxo yi gis nga baaraam bi gën a tuuti ci ci ci ci ci ci da ngay firi sa baaraamu loxo yi bëgg na tuuti ba mooy ñaar yi nekk extrême yi bi mujjee ci côté ndeyjoor ak ba mujjee di pousse baaraamu dee bi ak ba gën a ndaw. ñoom ñaar seen diggante boo tàllalee firé say loxo diggante boobu lañu naan ampa entre vingt centimètres à peu près euh, loolu la quoi voilà kon gisoon nañ tamit hadith six cent soixante-douze euh, man xaraja min as-sultaan shibran maata miitata al-jaahiliyya allahu akbar waaw baabu wujuubi ta'a ta'a wa wulaatul loolu la gisoon nañ ko fii nag mooy bu mujj bu ñu gis boo shibr man axada shibran mu ne man ginnaaw bi ma déggee saa sala wax li mu wax ni képp ku jël lu toll ni vingt centimètres ñaar fukki centimètres mooy liñ la wax noonu ci loxo boo ko tàllalee képp ku ko jël ah minal ardi ci suufu suuf soo moomu zulman tooñ ndax nga jël ko ci tooñ nit jël suufam lu mu ndaw ndaw la la bëgg a wax moo tax am na boobu xiida shibrin xiina chibre hadis sayyidatu Aisha ba radiyallahu anha bëgg laax lu mu ndaw ndaw ndaw waxula chibre kese de mooy lu mu ndaw ndaw ndaw chibre daa tuutoon mu waxee noonu mais du lu waa léegi man ma jëlee lu gën a tuutu chibre nag loolee kon man du garaw bañ a garaw meneen taan laa wax boo ko ci jëloon dina garaw waaw waa lan mooy xew mu ne képp ku jël ci suuf ci tooñ lu tol noonu tuwi xoxo des nañ ko ko yenn ila sab'i aradin gis nga suuf si mu sàcc xam nga ñun suuf si suuf bu njëkk bi ci kaw lañ lañ nekk lañ dëkk am na juróom-ñaari suuf bés boo sàccee lu mu ndaw ndaw suufu nit gis nga jàmbalee foofu ba juróom-ñaari suuf la ñuy jël yëpp yeen la ko te bu boobaa di nga xam ndax mën nga koo yenu wala mooy lan tuwi xawu dinañ la ko defal tow ab kul ab kul yi li ñuy jël suuf soos ba juróom-ñaari suuf ñu yaatal sa doq gi comme yéefar yi ni ñuy yaatal seen doq yi daldi la ko ci wékk ba ni ñuy attee jaam yi nga seet yow est-ce nga mën a bouger mbir ñépp xam ne tojakatu mu ngi woon ne wal iyaazu billaah mbugal mu tar mi nga xamante ne moom ngay am wala ñoo ne la tuwiqahu des na la yenn ne la fexeel suuf soosu ci kaw ba ci juróom-ñaari suuf na ko gas dem te di nga xam ndax dina ko mën a mbir loolu lépp muy xeetu mbugal goo xam ne moom la boroom bi di mbugale képp koo xamante ne tojakatu suuf nga ak noo ko mën a defe ci tooñ waaw dees naa ko yenn takkal la ko ab caq juróom-ñaari suuf foofu ba juróom-ñaari suuf fa qaala lahu marwan li sayyidina sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu anhuma daal di waxe lii sayyidina marwan ne ko marwan ne ko euh, laa as'aluka bayyinatan ba'da hada ne ko yow de dootuma la laajati preuve à partir de tey yow Saïd kenn dootul ñëw di atte wook yow di ñëw fii ma koy laaj ma lay laaj preuve parce xam na ne kii yoo la hawla wala quwwata illa billah fa qaala Saïd léegi nag Saïd daal di ñaan ndax boo bàyyee noonu comme waxoon nañ la moo Sa'd ibn Abi Waqqas biñ seen histoire daa niroo Seydina Sa'id ibn Abi euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma daal di wax nag daal di ñaan ne allahumma e sa in kaanat kaaliba bu dee na ndaw sii di arwaa mii ab la daa taxaw di wax loo xam ne waxu ko ndax daa juumde loo xam ne moo ko tey siyama la ma tuumaale ne maa sàcc suufam te xam ko di kacc bu kacc kat la fa ammi basara fa ammi basaraha yal na yal na nga gumbal li nga xam ne mooy ay gëtëm waaw yal na fa ami am na ci yenn riwaaya fa ami basaraha am na yoo xam ne fa ammi basaraha borom bi bu dee ne waa ji waxu dëgg ndaw si day wax day day expliquer day nar yal na nga silmaxaal ay bëtëm waaw benn ngoo waaye des na waqtulha te yal na ko faat fii ardiha ci suufam si mu ne man maa ko sàcc suuf soos mu mu mu mu mu mu mu mu daal di koy euh, euh, askanele comme que nee na moo ko moom te leer na ko ne moomu ko waaye moo ko mu askanele ko noonu yal na ko faat ci suuf soosee mu ne man moom laa jël ci moom waaw qaala sayyidina Urwa radiyallahu anhu fama maatat gis nga arwa moomee ndaw soosee faatuwut hatta dhahaba basaruha faatuwul loolu ne daa silmaxa silmaxa moo ko mujj wa baynama hiya tamshi fi ardiha am benn bés muy dox ci suufam soos toolam boobee di ci dox dafa silmaxa du gis id waqa'at fi hufratin fa maatat am benn teen bum gasoon foofee ca la ne dabaj daal di ciy tabbi waaw fa maatat mu daal di faatu ca biir teen ba mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al buxaari waaye naka noonu al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima daal nañ koy solo mu ne wa fii riwaayatin li muslim am na boo xam ne nag imaam muslim kese moo indi kàddu yooyu. an muhammad ibn zayd ibn abdillah ibn umar mu jël ko sëti sayyidina abdallah ibn umar. di Muhammad ibn Zayd ah ibn Abdillah ibn Umar mi ah, maanaa bu ci maanaawu hadis bi wa annahu kene Muhammad nee na man kene moom moom ra'aha gis na ko am yaa ah mu gis gis na Arwa nekk koo xam ne dafa sal dafa silmaxa Allahu akbar Allahu akbar Arwa dafa silmaxa da koo gis mu silmaxa yaktamisul judur mu ngay dox di làmbatu ci miir yi buy dox xam nga silmaxa bi gën a metti mooy ku jotoon a gis gis nga silmaxa ku ko juddoo ah ak ki nga xam ne dalaa dale mag kooku débrouillard mën na koo bañ a yomb parce que daa amoon lu bari lu mu doon gis quoi miin affaire yi gis nga réflexe bi nga xam ne ki nga xam ne noonu la juddoo nga xam ne loolu rek la xam moom moom teel naa xam ay am xam ni muy def ba man di débrouiller ci lu bari moom mii du ko man wala ki nga xam ne da koo teel a dal kooku it dina mën a gaaw débrouiller mais nga ñëw ba nekk mag mu daal di lay dal kooku léeg-léeg gis nga yeneen silmaxa yi nga xam dañ koy yàgg mën a yor ab tum ab bant sax di di di déplacer wu moom du ko man day difficilement lay mel waaw nag. Muhammad nee na ibn Zayd ibn Amr ibn uh, Abdullah ibn Umar nee na man gis naa ko mu silmaxa taltamisul judur waaw di làmbatu buy dox mur yi lay làmbatu ngir bañ a mbëkk dara wala dal fenn waaw taqulu mu ngi koy wax nag ak xol bu jeex naan asaabat nii lii ngeen ma gis yépp ma torox nii asaabat nii li ma dal mooy da'watu Sa'id ñaan yàlla ak Sa'id ibn Zayd moo ne rës moo dal sama kaw bu ma silmaxaa du dara lu dul Sa'id ibn moo ma ñaan yàlla ma silmaxa wa annaha marrat te ndaw sax dafa masa romb ala bi'rin fi daar allati xaasamathu fiha gis nga suuf sam doon bam ne ba ko tuumaaloon ne ko moom la sàcc ci moom moom la jël ci moom teen ba foofu la fo après dafaa defu teen nag ah ñu jox ko léegi mu yor suuf si voilà moo moom bam ne moo moom suufam la la génne suuf sos ci moomeelam bàyyi koog moom ñaan ñaan yi muy ñaan waaw mu def fa peenam nag ndaw si nag jàpp ne moo muy ci óolu laawam nag waaw ab toolam yokk muy mu mu mu mu nekk nag gi bànneex <laughs> waaye yàggut de daa silmaxa ñu naan déet buy doxati day làmbatu miir yi benn bés la romb foofee dugg ci tool ba ah marrat ala bi'rin ci benn teen fii daari ci suuf allati tee tool kër ga nga xam ne allati xaasamatu fiiha moom la doon xëccoo doon ko tuumaal Sa'id radiyallahu anhu fa waqaat fiiha mu ne ci dabaj daal di pëtëx ci biir waaw daal di pëtëx ci biir teen bi fa kaanat qabraha foofu moo doon bàmmeelam foofu la ko nit ñi mujj suul allahu akbar allahu akbar allahu akbar léegi hadith bi kon nee na muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne déedéet al imaamu Zinzi Ahmadu ibnu Muhammad daal na koy indi keneen terme nga xam ne Marwan ndeysaan rahimahullah eh, Abu Salama ci boppam Ibn Abdurrahman Ibn Awf eh, nee na man Marwan danañu bi mu gisee problème am na ndaw si daal di nay tuumaal Sa'id te Sa'id li mu wax rëy na de ah. mu ne intaliqu fa aslihu bayna hadayn Sa'id ibn Zayd wa Arwa bint Uways bale xam ne be am na ba Arwa bint Aws bi bi am ci musnad imam Ahmad musnad Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Arwa ibn Uways la wax waaw waaw waaw nee na Marwan après loolu daneen ne dane abdu Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ne ko de tey ngeen a dem def leen délégation ngeen dem ngeen yëwanal diggante ñaar ñi Sa'id ibn Zayd radiyallahu ak Arwa dem leen ngeen yëwanal seen diggante nee na fa ataynaa Sa'id ibn Zayd fa qaala aturawna anni qad intaqab min haqqi ashya ah mu ne yaakaar ngeen ne man damaa jël ci àqam suufam laa jël dara dama cee jëla ashhadu maa ngi seede ne la sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ard bighayri haqqihi tuwwiqahu min sab'i aradin wa man tawalla qawman bighayri idhnihim fa alayhi la'natullah wa man inqata'a wa man iqtata'a maala axiihi bi yamiinihi fala barakallahu lahu fiihi allah allah hadis bi moom xam nga ba gisoon nañ fi mel nii ma ne la jaaykatu suuf yépp ak ñi nga xam ne sax jaayuñ suuf dañuy jënd seen kër bu ñu ñëwee di tabax leer na leen ne ñoom cent cinquante mètres carrés la ñoom waaye voisin bi nekk fii ci wet gi comme que tabaxul ñoom ñuy fondation daal di ciy jëlaale dara te ñoo ko teg si yamaa daal di teg ay ay ay ay pulowam sam foo xamante ne nii même laata muy tabax dépassé na fi mu moom kooku xamul ne moom moo dëgg sërëxal boppam mu ngi gasal boppam teenu alkadeem comme ndaw si ni teen bii nekk woon teenu alkadeem waaw moo tax ñun wolof yi ñun ñépp ko war a ma ne wolof yi nag mooy sénégalais yi xam nga guddilu foncière moom lañ ñëwee jàpp nañ ne senegal léegi jaayu suuf moo ko gën a baax koo gis mu ngi dajalee terrain waxuñ la daa xaram de mais na nga bàyyi xel ci yi laa wax waaw gis nga boo ñëwee jël suufu jàmbur lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw parce que yaa ko ëpp ay wax yaa wala xam nga ne waa ji moom moom moom du leen ko moom boo koy tuumaal muy bàyyi ndax ak ngoram ak ragal yàllaam ak waraam ak sàmmoom tax na bëggul dugg ci yooyu quoi honnêtement ah, nañ ngeen bàyyee ak moom xam nga am nañu mel noonu <laughs> dañuy ñëw tooñ leen jël seen suuf danaan ah suuf moom du ma day du ma boole kenn waaw comme que la moom yàlla ma ko joxoon ah nee na nag moo ko moom ci xaq laa yi taalaam la lay waat ah ma bàyyi koog moom am na nit ñu mel noonu am na ñoo xam ne ñooñu la ñuy seet dañ naan am na ñoo xam ne loolu lañ mel léegi ñuy ut ñu mel noonu ngir mën a sàcc di dajale ay suuf yow xamoo ne yaa ngi dajale nag torop taage ci sa kaw yaa jël safar xëpp ci sa kaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah war a war nañoo déglu lii bu baax bépp wolof yi laa wax képp kuy wolof war ngaa déglu lii waaw waaw moo xam ay frère ngeen seen kërug baay seen baa génn àddina ngeen di doo suuf si nga am loo toje ci wàllu keneen ci di ko jaay magu ak yu wala ci yeneeni façon na la leer ne loolu boo ci defee pantre mooy saw sa pantre jahannama nga tabax wal iyaazu billaah da ngay sonal sa bopp yow da ngay sonal sa bopp képp mooy yaa jël mbugal ne ko kaay kaay dal sa kaw waaw waaw Seydina Saïd ibn Zayd waaw ne est yaakaar ngeen ne yéen yéen njortu ngeen jàpp ngeen ne man jël naa ci ak ndaw si dara maa ngi seede ne ashhadu maa ngi seede ne que man la sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan képp ku jël ci suuf ci loo xam ne du sa ak lu mu ndaw ndaw lu toll ni en pas ab ab ab vingt ñaar fukki centimètres lu tolloo wala lu ko gën a tuuti ah chibran boo ko vingt centimètres wala chibre loolu tuwiqahu dees na la ko defal ab caq min sab'i aradin juróom-ñaari asamaani suuf ñoo suuf boo foofu nga sàcc ba ca juróom-ñaareelu asamaan la ñuy jël daal la koy lonku ci sa baat bi nga yawmal qiyaam nga xool ndax bi nga ndax wa man tawalla qawma képp koo xam ne daa ñëw naan day jiite ay nit waaw ne moo leen jiite ci forcing waaw bi ngay idniim loo xam ne ñoom falu du gërëmuñu la du fal kese man nga nekk leneen xam nga buur bi nga xam ne daa faatu doom di ne fi est que gaa yi ko fal fayoo ñu ko waaye ñu gërëm la mais kenn gërëmu la nga ñëw forcing def coup d'état daal di toj fii am ñoo rey ay bakkan waaw yàq ay commerce dóor fii dóor ay ay ay bomb wa yow rajax fii indi insécurité tëj frontières yi taxaw impose sa bopp ne yow yaa jiite gaay bi xayri iznihim loo xam ne amoo ci seen ndigal yonent lay saasaam ne kookee fa alayhi la'natullah yal na nekk ci kaw te nekk na ci kawam rëbbum yàlla bu dee ñaan la dal na bu dee information la mooy as-sadiqul masduq moom la dëggal te mooy ko dëggu waaw la bokk ba sa amut xiif nguur yi buri ni nguur tamit ak tamit di imposer sa bopp fekk nit nga ne par force jiite waaw ndax yaa leen ëpp ay dugg-dugg nga ne yow ci say pexe monsieur maire yaa koy doon xam nga ne bu dee élection yi jaar yoon coo ma sa fal nga topp triche rek di buure urne yi rek gars yi dañuy voter ba dee contre toi mais yaa fiy ne bu naree ñàng sax nguur gi ànd ak yow daal di indi euh, destitué affaire ne waaye bu gaa yi la gagné élection yi jaar woon yoon ñu sax ñu defaraat ko ne dañuy di joué waat ñu joué waat nga toje nga newaat te gaa yi kenn bëggu la waaw nga dugg ca ñeneen saa sam doon wax naan seen njiit yi yées mooy ñi nga xam ne bëggu ngeen leen te ñoom itam bëgguñ leen ngeen leen di rëbb ñu leen di rëbb <laughs> waaw loolu la <laughs> wallahi loolu la yeneen saa sa la wax te gisoon nañu waaw waaw mu ne wa shiraaru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum Allahu akbar yeneen trois cent soixante gisoon nañu hadith mu ne ñi gën a bon ci seen njiit yi mooy ñi nga xamante ne loolu nag moo xam wala ab ab chef de quartier wala koo xamante ne nii chef de district ah préfet euh, euh, euh, le préfet sous-préfet gaa yooyu nga xamante ne dañ nee nañ dañu ñëw jiite la teg bu buggeen leen rawatina nag président wala buur bi ki jiite gaa yooyu ñoo ñoom ñëpp yoneen saa sànn ñi gën a bon mooy ñi nga xam ne dangeen leen a bañ ñu bañ leen <laughs> waaw ngeen leen di rëbb ñu leen di rëbb amuñu kenn lu doxal ci keneen ci yërmande parce que peuple bi dañ koy meree meree meree moom itam mu xam ne gars yi dañ koo bañ moom it mu bañ leen réprimer kese lay def waaw di rey di tëj koor yi disparaître ay nit yu disparaître bu ñu waxee ñu ne xamuñ fuñ ne te ay policiers ma ñu këyir leen ngeen leen di rëbb ñu leen di rëbb wal iyaadu billah kon yeneen kibaay saa saam sayyidina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam ginnaaw bu waxee ci wàllu suuf mu ne wa man tawalla qawma ku fi ñëw naan day jiite ay nit imposé boppam bi ghayri iznihim loo xam ne amoo ci seen digal fa alayhi nekk na ci sa kaw laanatullah rëbbum yàlla wo léegi ñetteel beneen wa man iqtata'a mala akhi képp koo xam ne dafa dog sàcc alalu jaam mbokkam bi yaminihi ndax daa waat xam ne fii moom juge jullit bi moom bi mu fi ñëwee ah moom moo yor mbiru waaj mais comme que waaj amul benn preuve te mbir yi ci loxo kiñ ko fekk nag kooku moom moom affaire zahir bi day wane ne diw moo ko moom dama lay jox benn exemple mu nga comprendre lool mooy bu ma gisoon benn waay boo xamante ne ñaari nit yu romb ñu ngi toog mu nekk benn mbooloo am benn waay bu romb yéeg fas am beneen waay bu nekk ci gannaawam bi dox zahir bi lan lay li feeñ lan lay wane ku moom fas wi dañ naan ah xanaa kay ki ci war bi def léegi imaginer ñaar ñoo ñu ñëw devant le juge bi nga xam ne jullit la li doxal sariya mu ñëw ne juge bi monsieur kii nii sama fas la yor waa ji ne waxu dëgg samaw fas la <laughs> waaw mooy tuuma am na waaye waa bañ na nee na amul te comme que leen al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar ki war a mooy ci accusé boo ñëwee fekk nit accusé ko xam nga ki ne kii fas wi mu yor maa ko moom kooku moo accusé léegi moom lañ naan léegi yow indil preuve yu wane ne fas wi yaa ko moom imagine mu ne non man nag benn preuve aw ma wax dëgg yàlla lu ma la mën a jox ne la maa ko moom moom preuve liñ naan preuve aw ma ko mais yàlla xam na ne maa ko mais yàlla xam na yow sax yàlla xam na doy <laughs> léegi dañ naan waa ji xee yow dégg na li waa ji wax nee na kat yaa jël fasam wala waxul dëgg léegi nag lan lay def wal yaminu waat bu boobaa yone saa sam ne ala man ankar wala ala al mudda'a ki nga xam ne moom la ñuy accuser léegi dañ naan ma waatal waaw moo toje mu wat ne wol billahi wallahi watallahi maaw fasa maa ko moom léegi juge bi nga fag ñu muy def danaan ko léegi loolu la te ginnaaw gi waa ji waat xam ne dëgg dëgg que day kacc moo sàcc fas waaj bu boobaa juge bi li muy euh, àtte mais mooy mooy waa ji la koy jox ne ko jëlal fas yi nga dem yaa ci war say waat nga ne moo yaa ko moom loolu nag lu mel noonu la leen saa saa ne képp koo xam ne dafa dog jël alalu mbokkam mbokkam nag tekkiwul ko mu xamaa que ne waa mbokku deretam la mbokku déet xattaab yéefir amoo droit di jël akam joo xam ne moo ko moom nga ñëw waat parce que jullit nga après nga naan nga nangam ndekete yoo yow yéeféer bii yaa ko tooñ yaa sàcc mbirum ñu jox la ko yoneen saa sam ne gis nga waajooju ndax waatam gi mu waat tax ñu bàyyi ko moom fala barakallahu lahu fii borom bi du ko barkeel mukk ca alal joojee mu sàcc moo tax xoolal sàcckat yi non sàcckat sàcckat moo waroon a gën a mën a yeewu ci aayaay yàlla yi waaw man de damay laaj ana ban sàcc sàcc ngeen gis mu ma a tedd ci sàcc gi muy sàcc non ci tedd lu alal ji bari bari opération bu mu def mu ngi xaar beneen mu ngi xalaataan beneen donc da nga naan nii kii alal ji mu toje keroog anaw mais buy dem du ko gis te kat dara alal ji dugg na ci moom ba génn mais tay la gën a am ay soxla mais way sawaay parce que borom bi moo këcc lépp luy barke ci alalu toje alalu sàcc alalu larcin loolu nag nga nekk ci nguur gi wala nga nekk euh, ci suuf ñéena ci yam waaw waxoon naa la nag bu dee koo xam ne moo yor alal ji moo yor trésor daal di tëdd ci kees gi kooku kenn du ko ne daa sàcc waxoon naa la il faut pas nga am problème parce que charia buñ naan sàcc ak ñiy taxawaalu ci mbedd yooyu liñ naan sàcc bokkuñu ah waaw waaye yi nga xam ne moom lañ dénk kees kees ak kees mu tëdd ci kees gi fay waxoon naa la tëdd ci kees gi li ñuy tekki express soit mooy mu ne ko xuuf daal di sàcc li ci biir maanaam sàcc daal di jël li ci biir boobu kooku kenn du ne waa ji sàcc la du sàcc de sariya sariya kooku du sàcc non non non non sa waay il ministre wala moom lañ jox trésor il est le trésorier de xaw ma nangam ak nangam ñu jekki biñ gaa yi kii alal ji ñu war cee def benn projet sa waay ne jënde woon na ko ataaya ba pare naan yéen sax da ngeen maa yépp lu tax ngeen ñëw di ma laaj loolu loolu ngeen xam ne dangeen ma cee waroon a dooleel loolu damaa mat dara loolu nga xam ne ba ma ci suukaree la jeex <laughs> xam nga ni mel nii suñu réew daal ngay dégg ñoo am dañ ne ay kilifaay diine lañ di ñemee wax lu mel nii daa mel ni nga man a ah déet déet saa yi ñoo xam ne gars yi fu kawe lañ leen teg ñoo ñemee wax yu mel nii jël alal ju ñëpp bokk ba pare nga ñëw naan wafeer matula safaru su su su su su këru kafe xaw ma salaan walla iyaazu billaah kooku mooy ñooñu ñoo ñoo gën a bari bàkkaar parce que dañuy ñoom li ñuy def gisuñ gravité bi waaw waaw yow yow yow nan ngay defe loolu pare di jàpp ne yow yow te te te fier nan ngay fiere t'es mesquin, t'es pas fier, tu ne dois pas fier quoi mais malheureusement ndax borom bi moo ci barke bu mën a nekk ci loolu waaw moo taxit lépp lu mu am bu faj ay soxlaam jamais moo sàcc mu ngi xalaataat yan laa war a mën a sàccaat waaw mooy kalladhi ya'kulu wa la yashba ab sàcc day xaw naa ni rokki yonen saa sam doon waaw <laughs> te la waxoon waaw waa ñi nga xamante ne nii eh, ñàkk doylu ñàkk a doylu tax day jël alalu nit ci loo xamante ne nii daganut yeneen saa sallam ne gis nga waajoojee wa man axadahu alal ji la doon wax bi israfi nafsin lam yubarak lahu fee wa kaana kalladhi ya'kul wala yashba waaw di yuqamteku ci loo xam ne jël ko ci loo xam ne daganut yow de toute façon na la leer ne kenn du la ci barkeelal léegi nag dangay mel ni waa ji nga xam ne day lekk te du suur man na ne tëll palaat yépp waaye keroog lay gën a xiif mel ni naankatu géej ndax nee nañ ndoxum géej loo ciy gën a naan di gën a mar wal iyaadu billah waaw biir bay funki ba ne tëf waaye moom du yëg ne fii mu ne naan na dara sàcc ngoo ci bare dàq leen ko mu daw mu ne waman istata'a maala axiihi bi yamini ku jël alalu mbokkam parce que da waat ñu jox la ko fala barakallahu lahu é waajoo kaan na ko ci barkeelal waaw di jaay ne yow wala ah, wala am nga kii commencé nga am alal am ay magasin kii sekk baa dool lay seen tool yi nga ñëw nangu ko waaw waxtaan ak nguur gi ñu jël tuuf yoo xam ne ñii seeni maama ko moomoom ñu ñëw naan ah non est ngeen kayit yaa ko tey nga naan fii dañoo am kayit yi nan la ñuy amee suuf këyit waaye yow fekk ba biir jolof biir bawol sama suuf yoo xam ne saay maam laa ko doon ne samay baay samay baay doon na ko samay maam samay yi nga ñëw naan ma est am ngay këyit boo amul këyit maamoo walla iyaazu billaah loolu façon tooj mu réego borom bi du la barkeel de <laughs> waaw waaw les bandits là les groupes euh, euh, kii nekk Amazonie di sàcc alalu Inca yeeg euh, Atabaskin yeeg ak ñoom shirku yeeg ñoom euh, gaa yi les peuples yi njëkkoon a dëkk foofu parce que ay entreprise lañ fa bëgg a def wala pétrole bi ci suuf wala di di di raafal la forêt de l'Amazonie mu nekk ak tooñ goo xam ne jullit bu ne dalaa war a naqari amul ne moo ñooñu gëmuñu yàlla ko waa non ñooñu dañoo xam sax yàlla non jullit justice lay seet fu mu man di féeti waaw amul ñañuy tooñ ay jullit la ñoo doone jullit ak ñàkk jullit ci tooñ ci boppam mooy lu dul jaadu voilà kon nii la ko al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullah daal di indee ci yu bari yu ëndi imaamu ahmadu allahu akbar da koo indi ci bërëb yu bari plus de cinq bërëb indi na fa hadis bi moom al imaamu ahmadu di sax ëpp na mu mat ko rahimahullah kon ñoo ñoo ko solo al shaykhaani seen sëriñ imaamu ahmadu